ñu nangoo ignorant ignorant ignorant we ni ñu mel tey waaw ci wàllu alquran sunna hatta yi nga xamante ne ay affaire te lool amul xam-xam profane yi yow amul li jëmale addina bi ci kanam tax suñu nekkin fii dox jag ngir ëllëg gënu jom ñu nulaarati foofu man yéemu naa ci boobu xeet wal iyaazu billah waaw kon yii nii mu fi wax roy yonent bi alayhi salaatu salaam di doxe doxal di di di di di jëfe di soobu aw yoonam te gindeeku ci moom mais yooyu boo ko xamul ak hëj yoon waaw li nga xam ne loolu la ko borom bi tànnaloon muy dundinam ni mu doon dunde sa mode sa mode de li nga xam ne noonu la doon dunde wa siiratihi ak ay jaar-jaaram yooyu yëpp boo ci xamul dara nan ngay roye kooku man nan lañ may royeloo wooy personnage boo xamante ni nii aw ma dara lu ma xam ci moom lu dul dënn noonu lu ma koy roye xaw ma lan la doon def bu xëyee lu mu doon def xaw ma ci dara waaw journée bi yëpp lu muy def xaw ma ci dara buy dëdd lu muy def xaw ma ci dara loolu xaw ci dara mais nan lay roye kooku événement selon événement yi xew ci doomu aadama xaw ma xawaluma ko ci dara nit laa koy roye bu ma loolu lu mel noonu dalee kon mooy mbir mi xam-xam la xam-xam mooy la clé de l'amour de mahabba du prophète sallallahu Allah te dinañ ci ñëwaat bu ñuy jeexal fay jàppal ma xam-xam mooy caabi ji caabi caabi caabi yaa ngi dégg la clé waaw al miftah ci arab mooy la clé mooy caabi jàppal bu ñuy jeexal dinaa la ci wax dara insha allahu taala waaw kon borom bi daa ne man manu ngeen maa topp in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah waaw yonent bi alayhi salaam la def ne mooy màndargaay sopp jaam bi bu sopp borom bi <laughs> ba pare mu def fay gi muy fay jaam bi mooy day proportionnel ca rafetaayu topp ga mu topp rasulullah ak sallallahu ak cofeel ga mu am ci moom <laughs> waaw mu ngi noonu waaw kon nag benn ngoog mu dagaat ci yeneen am na lu mu fa développé Cheikh Ali Harazim Barrad radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mu ne xoolal <laughs> mu ne wa bi hasbi hadha al-ittiba' tuhibu al-mahabbatu wal mahbubatu ma'an wala tuhabu almahbu almahabbata walmahbubata ma'a wala yatimmu al-amru illa bihima falaysa ash-sha'nu an tuhibba Allah ta'ala bal ash-sha'nu an yuhibbaka Allah ta'ala wala yuhibbuka illa idha ittaba'ta habibahu sallallahu alayhi wa sallama zahiran wa batinan wa saddaqtahu xabaran wa ata'tahu amran wa ajabtahu da'watan wa athartahu taw'an Allah <laughs> Allah waaw Allah mu ne gis nga nag selon nag ni ngay toppe sunnaay yonent bi alayhi salaam mooy selon nag ko xame te nag mu cee wommatu sa bopp te lañ lay maye almahabbatu almahabbata cofeel wal mahbubata maan ak yow borom bi sopp la voilà parce que nga sopp benn mbir la mais ñu sopp la waaw te nag de façon fii ci yonent way saa sam kullu habibin mahbub képp ku sopp yonent way saa salam te bu dëggu ci yow mahbub nga mooy yow daa fekk borom bee la njëkk xëcc loolu est ce que du bee ko def sa ci yow d'abord fekk na daa fekk yow bu xëcc la d'abord moo tax nga mën a yooyu yittin la loolu neex la yonent bay ba nga am cofeelam ba nga am am cofeel ngir moom fekk na yonent bay saasam lam la dencal moo ëpp loolu Allah waaye toog rek naan damaa sopp loolu daa doyul nu sa topp nag selon sa topp proportionnellement ni ngay moye ci ci ci ci ci sunna te yonent bay waxoon nañ ko gisoon nañ ko ci hadith Sayyidina al-Irbad ibn Sariya gis nañ ko ci Riyad bi mu ne ñu téye leen ci sama sunna si wa sunnatul xulafaa ar-raashidiin al-mahdiyyiin radiyallaahu addu alayhaa bin-nawaajiz fa alaykum bi sunnati yonent bi saa saa ne maa ngi leen di dénk sama sunna ak sunnaay sama xulafaa yi nga xamante ne ñooy les biens ji di ñoom la borom bi gindi ba pare ñoom dañ leen a gindi borom bi di gindee daal di tamit di gindiwaat di ko jaare ci ñoom waaw. mu ne na ko ŋànk ci seen bëñu biir ya seen dëgg ya waaw ngir mu bu ko dara daal xëcc muy génn gis nga nag ku nekk nam la gën a ci sunna soosu ci noonu nee waaw ca la cofeel gi muy am di gën a takk waaye moom cofeel bëgg ku ko boroom yi bëgg tamit day gën a day gën a tar waaw day ànd ak moom waaw mu ne nag wala yatimul amru illa bihima gis nga tofeel nag du mat mukk lu dul ci ñaar yi mooy ñaari côté fa laysa sha'nu gis nga mbir mi nekkul li am solo nekkul an tuhibba allah nga ne rek yow yaa sopp yàlla quoi noonu alhamdulillah bal sha'n mbir mi lay mbir tey mbir an yuhibbuka allah mooy borom bi tabaaraka wa ci boppam daal di lay sopp borom boobu ci aaya biñ la wax sànq xamal nañu te wala yuhibbuka du la sopp mukk illaa lu dul ida tabata lu dul nga topp habibahu sof soppim bi sallallahu alayhi wa sallam zahiran ci lu ci lu feeñ wa batina ak ci lu nëbbu ci lu feeñ ak lu nëbbu nga ko ciy topp wa saddaqtahu nga dëggal ko xabaram ci lépp lu mu nettali jële ko ci boromam lépp lu ñu wax ñu xam ne mooy as-sadiqul masduq mooy ki dëggu ta moom la ñuy dëggal waaw waaw <laughs> wa ata'tahu amra nga topp ay ndigalam lépp lu mu digle amul ndigal keneen amatu ndigal waaw waaw def jigi bu ñu ko xamoon yaakaar nga ne ab charlatan dina jógee ne ñu naan sawaay wala diw nee bu leen julli ñuy bañ a julli quoi te yonent bay sa sam ne sollu julli leen kamaa ra'aytumuuni usalli ni ngeen ma gis damay julli nit mën taxaw keneen ku taxaw fexe yow ba doo julli <laughs> gis nga muy xamoon lii bu doon lii am nañ ko ñu ngi koy dund feebar yooyu ah, catastrophe yooyu blessure yooyu doon woon xew ci suñu biir moo tax point bii ci téere bi tey ñu taxaw ci am solo parce que naan sopp yonent bay saa saa bi dem boo paree ku nekk mën a taxaw ne man la man maa ko sopp waaw sopp na bi sama bu sama oto sax boobu laa bind waaw sama lépp foo duggee sama kër fépp sopp na bi alors que sallallahu alayhi wa sallam këram moom xa moom il suffit son allure boo ko xoolee kese lépp lu nabi di bañ sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ra moom ràngoo ko ay doomam noonu ay soxnaam noonu léppam noonu bu soxna si moom noonu jëkkëram noonu ñëpp noonu takku boo wax Habib kan moo soppi yore tubay saa saa am ku nekk ne ma. moo tax lii taxaw tey nii mu leer ba ku nekk xam fan ngay féetale sa bopp ak fan nga féete réellement pas yow fi ngay féetale sa bopp mais fi nga féete dëgg-dëgg fa borom ba waaw kon loo mu ne kon affaire bi li am solo nekkul rek nga taxaw di déclamer ta ta ta flamme wala ton amour ci Allah déedéet du loola bali sha'nu lay bir tey mbir an yuhibbaka Allah mooy borom bi sopp la tabaaraka wa taala te borom boobu nee na wala yuhibbaka du la sopp mukk lu dul nga topp soppeem bi te lu feeñ ak lu nëbbu dëggal ko ci lépp lu mu nettali nga topp ko ci lépp lu mu dégle waaw wa ajabtahu nga nga wuyu ko wa ajabtahu daawa te nga wuyu ko saa foo gise sunna alquran wax ñëw leen def kenn du la fa jiit was-saabiquuna as-saabiquun ulaa'ika al-muqarrabuun waaw wa athartahu taw'an nga ñëw ci lu la neex nga gënalee yonent bi alayhi salaam ci sa bopp waaw ak lépp loo xam ne moo ko neex moom say neex neex yow boo ko ngay dem ba dootoo ko amati waaw gis nga boo déggee noonu day dem ba yow amatoo loo bëgg lu dul li bëgg moo tax as-Cheikh Ahmadul Xadim doon wax fa abaahu yaa baahu wa abaahu lu ma bañ Rasulullah da koy bañ lu ma bëgg mu bëgg ko moom lu ma bëgg laay bëgg dafa dem mooy ñaari sens yépp foo ko ci yóbbu day def daf dafa fanaaw dafa jeex ci moom loolu nga war a mel yow loolu mooy xaqiiqatul mahabba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 wax naa loolu saxaaba yi loolu la xam <laughs> moo tax Seydina Omar radiyallahu anhu ne keroog laa bëgg ñii di dara te waxoon nañ ko waxoon nañ ko fan yi ndax lan la njiit mooy am tuuf mbëggeelu yàlla cofeelu yàlla loolu loo ko gën jar na ko waaw <laughs> waaw moo tax dañoo fanaan keroog kenn tëddul di nelaw ci ay xeetu jaamu yàlla ngir borom bi tabb la def la yow kooku yonent ba sa sam di jox li nga xam ne mooy raay gi drapeau bi keroog ku nekk nag kenn neewul ah, man da Aboubacar a ngi fi man moom je suis mort quoi comme ñun niñ koy def ñun du ñun les démissionnaires là parce que xam nga lu waral loolu parce que ñi nga jàpp ne ñooy ay modèle ñoo rey ay ambition yu baax ci ñun wala iyaazu billah ñoo ñoo ñoo mais ñoo téye en nous le fait te loolu c'est tellement extrêmement grave et boo ko rayee ci nit mooy ray nga ko waaw moom da koy gis nii muy dox nga yaakaar ne waa ji mu ngi dund ndekete yoo moom ci ñëw faatu na bal huwa min al ahya min al amwaat tadhunnuhu min al ahya kalla huwa min al ahya min foog ne waa ji ci ñuy dund la bokk waaye yow yaa juum moom ñi nekk ci ci ci ci bàmmeel yee dundatul ndax lépp luy tax mu avancé dañ ko anéantir ci moom te ku mel noonu seetlu même économiquement côté affaire àddina nii kese noonu lay mel seet ko ñun ni ñu mel ni ñu démissionné devant l'américain ak le français non non non moom kenn manu leen non lañ ci diine noonu lañ mel ndax noonu lañ ñu yare waaw xasira dunya wal axira ku mel noonu perte na àddina perte na àllaxira wal iyaadu billah yal nañu borom bi euh, fóot transport nañu laata ñuy dem foofale waaw saxaaba yi radiyallahu anhum bi yonente bi alei waxee loolu gis nga li parce que <laughs> dinaa jox raaya gi drapeau yi suba koo xam ne yàlla tabaala ak yonentam sallallahu alayhi dafa koo sopp moom moomee sopp yàlla sopp yonentam sallallahu alayhi wa sallam ku nekk di def effort ngir am ko Seydina Anas neewul ah man de Seydina Abu Bakar mu ngi fi kon jarul may def dara de toute façon moom a gën moom lañ koy jox Seydina Omar neewul ah Abu Bakar a ngi fi waaw Seydina Ali neewul ah non man nangam déedéet moom sax yëguloon li xew parce que moom dafa feebaroon <laughs> bët yi daa amoon alraned muy wànnent Apollo moo ko daloon mais ñeneen ñépp kenn waxu ci parce que abu euh, kii ngi fi ñoom diw ñu ngi fi ñoom Seyna Muaz kon man moom jarul may def dara ñépp def effort ngir xool kan lañ koy jox ndax wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun suñu borom nee na gis nga ci yu mel ni concurrence di rawante fii la rawantee bu ko bàyyee kenn bu la kenn gëmloo ne kaas yu rëy ya ndam yu rëy borom bi terale awliya om nit yow mii ñu gëmloo ne yow ngañ yow mii bay ñu ne la bokkoo ci dañ laa bëgg a rey dam jiitu la dam say laab di la jiital def lab jàmm bañal bay ut ku la bañ le lu waay am man nga koo am insha allahu taala zalika fadlullah la borom bi wax ah borom bi bi mu waxee ne lii ngëneelal yàlla la neewul li ngañ li ayman li rachid li nangam déedéet yu'tihi man yasha'u moo koy jox ku ko soob ku ko neex te wallahu dhul fadlil azim mooy borom gëneel ku mag gi ñun ñëpp a ca xaj bu leen kenn di ñu sonaloo waaw waaw kon Cheikh Ali Harazim Barraja radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu mu ne ko looloo am solo yow mbir lii mbir mii mbir mooy na la yàlla sopp na nga tuuf mbëggeelu sa borom mais sauf que loolu manoo koo am lu dul nga jaar ci buntu bi muy baabullah di buntu yàlla bi alayhi salatu wassalam moo tax mu ne bu ngeen ma soppee man fa qul in kuntum tuhibbuna allah wax leen ñoom jaan yi bu dee ne nekk ngeen ñu sopp yàlla fattabi'uni na ngeen ma topp yuhibbukumullah borom bi soppu leen bu toog rek nag man sopp naa yàlla waaw baax na léegi lan moo koy wane li koy wane borom bi nee na man nag sa sopp googu man du ma la sopp lu dul nga jaar topp sama ndaw bii alayhi salaatu wassalaam sunnaam dëggal ko bii rek jóbite waaw hët yóob ndigalam bu wootee nga présent ñëw ba pare nga gënale ko asartahu tawan nga gënale ko sa bopp d'abord sa njaboot ak sa lépp loo am yonent may sa sa mooy priorité existé wu ngeen anéantir nga sa bopp da ngay dem ba yow en tant que personne tu n'existes plus waaw kay bu boobaa nag ci la yonent may sa sa mi nga xam ne moo nekk sa biir ndax wa'lamu anna fiikum rasul rasulallah waaw suñu borom nee na ñu suuratul Hujurat wa'lamu xam leen lay li jara xam tam leen ko annaka dëgg-dëgg fii ku mu ngi ci seen biir yéen way ngëm yàlla yi ku nekk nag rasulallah ndawal yàlla li mu ngi en léegi lay réveiller loolu ci ñun mooy niñ koy gën a day dem ba ñun ci suñu bopp suñu carcasse gi dootul exister ti boo sama fii ne <laughs> waaw waaw nga xam waaw waaw koppee <laughs> mi yow da ngay dox c'est lépp rasulullah sallallahu alayhi wa waaw boo yëngoo moom daa fekk lu ci ngërëmam ngay yëngu boo tegee boo dalee lépp yonentu Yàlla salaam yow moo lay moo lay posséder <laughs> waaw xam nga gars dañ naan jinne yu yées yi dañuy posséder nit ki di ko def loo wa ko wax loolu mooy ci bu bon bi fii yonent bi alayhi salaatu salaam yow mooy mooy jël contrôle de ta euh, ton gouvernail c'est qui contrôle sallallahu alayhi wa sallam de ton c'est lépp c'est lépp moo koy contrôler gis nga foo war a dem moom moo koy contrôler est-ce foofu foo war a dem la wala déet <laughs> koy bañal koy mer moo koy contrôler est-ce kii lim def jar naa mer wala déet li ngay gërëm. mooy moom mooy contrôle kii lu ku ñu war a gërëm la wala déet topp ko nag ci noonu noonu ngeen mu jëme la <laughs> waaw kon nag looloo am solo <laughs> waaw mu ne ba pare nag nga jeex an hukmi ghayrihi bi hukmi ku attee ko nut moom nga jeex ci ba mooy suñ ko fëlee yow jeex nga xamatoo beneen atte bu dul atte jën nañu ko beneen atte bu existe waaw moom kay li yonent bay saa saam du fi ne may topp way waxi Napoléon wa ki Montesquieu ki ay yu ñuy bindal suñu bopp ak nangat kallaatu ba ku mel noonu sax sopp yonent bay saa des na koo xam ne yooyu nga jëjënde yow moom sori nga waaw wa am mahabbati ghayrihi min al waaye da seey deñ deñ ba set di sopp keneen ku moom ko moom ni mu ko soppi loo am am sëriñ waxoon nañ la li Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbaagh ash-Sharif al-Maghribi radiyallahu anhu doon wax la mu waxoon taalibeem ba Cheikh eh, Ahmad ibn al-Mubarak al-Lamti radiyallahu anhuma dañuy dox ñu romb bu ne ko pont bi mu ne xanaa ñu jóge ci wàll wii mu jële ñu ñu man cee jóge wàll wii dem ci beneen wàll bi mu ne ko loolu nag mooy sëriñ mooy ci lay jàpp téye sa loxo jële la fi nga ne takk-takk yi nga ne sori yi nga soreegul yonent bi saa salaam mu jàpp sa loxo ëndil la ba ci yonent bi saa salaam mu ne ko gis nga nag pont bi gis nga mu ne ko pont bi bu du suyeetul lool mooy bu dee ne kenn mënatul a def lool ci pont bi ta mu nekk fi lu muy jariñ mu ne amatul mu ne waaw kay Serigne nag noonu la Serigne boo xamante ne nii yóbbuwula ci yonent bi ay saa amul njariñ dóor ko mu baax bàyyi ko <laughs> mu daanu waaw bàyyil mu daanu fee waxoon naa la bu ci am benn état d'âme nag waaw bu ci am ay xejj ak seet yow dóoral teg fee bul xool naan euh, Euh, affaire bi non affaire bi ah ah déedéet fa kullu shaykhin daal hakaza fa innahu min sa'id al-hutam fatruk sha'nahu ha wa kullu man ra'ayta yasta'lil 'abid min al-mashayikh fada'hu ya murid gis nañ ko temps yee fàttali nañ ko li borom masalik tamit doon wax radiyallahu ta'ala anhu waaw ñu gis nga foofu gis fa kullu shaykhin hakaza yam doon wax man nga koo dugal rek li Cheikh Abdul Aziz wax noonu radiyallahu anhuma mooy lan mooy jouer du rôle tegtal la wan la yonent bi alayhi salaam jouer ko waaye léegi bakkanam lay toq bëgg laa yow yow yaay pièce bi ñuy jënde ay ay bànneexam bañal mu ne bépp cheikh bu mel nii jouer du rôle di la jokk ci yonent bi alayhi salaam di la fa yóbbu fa innahu moom xamal ne min sa'idil xutaani ci ñuy taxañ di dajale di rëbb am matt boo xam ne moom lañ nar a taxane ngir defare ci seen addina taale ci seen safaraay addina di leen di leeral akas tuut ci leer gu lëndëm googu ñuy ne moom kooku la day dajale ay matt yoo xam ne dalay tàllaa wax ngir mbirum dox fa tut yow taalibe bi baax sa nahu mbir waajooju ak nu mu mën di tudd ak nu mu mën di sant bu la sant tur yeeg maama ma doon yi na wa kullu man ra'ayta képp koo gis ma ne man Bamba maa la ko wax radiyallahu minal eh, eh, eh, yasta'lil abid ci sëriñ si foo sëriñ si suufi yii fooy ngam ngam lu di wan ne gaa yi jaan yi ñoo leen féete kaw di leen joxe cati baaraam toog ca kaw di leen kii nawloowu leen xeeb leen ci lépp leen jàmloo minal mashaayixi ma ne ci sëriñ si fadda ku pako yaa murid yow mi nang na ma dem ci sa borom kon moo fi ne waaw moo tax da ngay sopp gi ngay sopp yonent bi saa doo ko sopp keneen ku ci mbindeef yi sëriñ ma ngay topp dara loo ko sopp sopp bi nga amal rasulullah xaaju la niroog moom waaw dari nag yonent bi saa moo ñu xamal ne ah kenn du ñu sant jaam yi lu dul ñu sant duñ sant yàlla dëgg-dëgg lu dul ñu sant ka mu jaarale xéewal gi mu ñu defal waajoojee moo rax ñu koy sant di ko naw di ko teg fu mag ndax boroom bi de moom la def suñu intermédiaire diggante moom rasulullah ba nim ñu ciy tege alayhi salatu wassalam ñu fonk ko ko naw dëkk ko ndax taqam ci rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ak li nga xamante ne noonu la ko fi taxawale bokk ci ñi ko fi taxawal di gindi jaam yi nga sopp ko ngir lool waaye kam fi taxawal xam nga ne kooku la nga koy soppe bokkul ak ki nga xam ne moo ko fi taxawal waaye mooy ki nga xam ne représentant am kese la kooku branche la du cosaan waaw kon nag wa an ta'ati ghayrihi bi ta'atihi da ngay jeex bi topp keneen ku nit moom nga jënd ko topp rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jeex na waaw amul kenn kuñ lay waxal naan ku baax laat mooy sëriñ diw bés bu ñu gisee loo xam ne dane def leen ko mu wute njàngaleen yonent baay saasaam ni sax ci sunna danga koy teg nee ak i waaw kenn nag manula muus ak mucc nag ba nga def liñ ba nga def loolee lu wuteeg li yonent may saa saa bëgg non non non non loolu moom moom moom du ne waaw loolu moom darul nekk <laughs> il faut que ça soit clair <laughs> parce que nag man jeexal naa yi topp kenn jënd naa ko toppam moom alayhi wassalaam Allah <laughs> ah, léegi nag sëriñ bi ne ak cheikh Ali Harazim Barrada radiyallahu anhu mu ne nag wa in lam takun kadhalika fa lasta ala shay <laughs> mu ne lim fi wax lépp bi bi mu kàmbalee wa bi hasbi hadha al-ittiba' tuhabu al-mahabbatu wal-mahbuba wala tuhabu al-mahabbatu wal-mahbubatu ma'a ci lañ lay ci noonu ci lañ lay ma tuhabu al-mahabbatu wal-mahbuba selon na nga topp yonent bi saa saam lañ lay maye cofeel nga am cofeel ci moom moom it mu sopp la ñu ànd ba mu tàmbalee foofu ba fii nee gis nga yii yépp bu dee yow topp yonent bi saa saam jëndewoo ko topp keneen bu keneen waxee nga bàyyi ci li yonent bi saa saam topp koo ndax mooy diw <laughs> waaye bu wootee keneen woote nga bàyyi fi bu wooteem topp woote it keneen ha <laughs> waaye yow gënale woo ko keneen mu am keneen wala sa bopp gënalu la ko ah yii nii tabu yii moom bu dee nii nga am te dëggaloo ko bu waxee au lieu ko waaye jëfaluy wane ne dëggaloo la mu wax wuute nag la mu wax nga topp kii ci kaw tayef te ko mu ne yow yii yépp nag bu dee nii nga mel moom fa lasta ala shay newoo dara <laughs> waaw dara waaw waaw léegi nag mu ne am na leen lu mu ci teg mu ne wa min alaamati mahabbatihi bokk na ba léegi ci mandargaay sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an yarda mudda'iha bima shara'ahu sallallahu alayhi wa sallam hatta la yajida fi nafsihi harajan mimma qada Allah falaa wa rabbika laa yu'minuuna hattaa yuhakkimuuka fiimaa shajara baynahum mu indi aaya booboote Allahu akbar mu ne ngi ci jawaahirul maani wa buluughul amaani li Cheikh Ali Harazim Barrada radiyallahu anhu